لنا حبل من الأرض للسماء borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci alquranul karim wadkur ibadana ibrahima wa isxaaqa wa yaquba ulil aydi wal absar inna axlasnahum bi xaalisatin dikra daar wa innahum indana la min almustafayn alaxyaar wadkur ismaila walyasaa wa dal kifl wa kullum minal axyaar fàttalikul suñu jaam ña ibrahima ak isxaq ak yaqub woroomi kattan lañu woon ak i gis-gis maanaam xel noo leen ràññiwoon ngir sellalu fàttaliku bis penc ma te ñoom bokk nañu ca tànneef ya gën a ràññeeku fàttalikul ismaila ak ilias ak sulkifli ñoom ñépp ay tànneef lañu al imam ibnu kathir rahimahullah day wax ne dendale gi nga xam ne moom la yàlla dendale turuzul kifl alayhi salaam ak yonent yi mu lim ci aaya bi mandarga la ci ne zul kifl alayhi yonentab yàlla te loolu loo xam ne la mbokk yi li ëpp ci boroom xam-xam yi bokk nañu ci dëppoo dontale kon am na ci ñoom ñu wax ne du woon ab yonent waaye nit ku baax te sell rekk la woon mujahid rahimahullah nee na zul kifl alayhi du woon ab yonent waaye nit ku yiw la woon koo xam ne dafa doon atte aw xeet ci turu ab yonent waaye mu teg atte boobu ci dëkk nee na loolu moo indi turu Zulkifl te mooy koo xam ne dafa matalkat doom ca anam ga gën a rafet Mujaahid rahimahullah dafay wax ne yonente yàlla bii di Alyasa alayhi salaam bi mu demee ba magal dafa ngéeju woon am ku ko mën a wuutu ci liggéeyu atte gi nga xam ne moom la doon taxawe ci diggante nit ca la daldi dajale nit ña moom Alyasan alayhi salaam ki may wuutu ci liggéey bi mooy koo xam ne ay bëccëgam woor la koy yendoo ay guddeem julli la koy fanaanoo te it koo xam ne la du mukk subhaanallah bi Alyasan alayhi salaam waxee loolu mu am ku jóg ca mbooloo ma di koo xam ne nit ña mbokk yi bët bu suufe lañu ko doon xoole mu doonoon ku xeebu ci seen kan ba mu jógee mu wax Alyasaa alayhi salaam ne ko man dey loolu nga wax yépp yàlla dogal na mu daje ci man Alyasaa alayhi salaam laaj ko ne ko ndax say bëccëg ci koor nga koy yendoo say guddi ci julli nga koy fanaanoo teyit it doo mer mukk waaye sa tontu ko waaw ba muy ñetti yoon Alyasaa dajalewaat nit ñi ay yoon laajaat leen waaye saa su ne waaye sa mooy jóg tontu ko tontu la mu ko tontu woon ne ko waaw bi loolu amee aliasa dal di koy tabb mu doon attekat di atte diggante nit mbokk yi waay soosu mooy dul kifla alayhi bi loolu amee iblis wax ay soldaaram ne leen kii di zul kifl na ngeen def loo leen mën ba juumloo ko ci dige googu mu dige digganteem ak alyasa alayhi salaam ci ne du mer mukk na ngeen ko juumloo tooñloo ko bàkkaarloo yàlla def ñooña jéem lu ñu mën waaye mënuñu dara ci Zulkifl alayhi salaam yàlla aar ko ci seeni pex ca la Iblis daa di ne leen dem leen te toog bàyyi mag moom mu jël moom Iblis jëmm góor gu magal te néew doole lool bàyyi ba nga xam ne Zulkifl alayhi salaam jóge na ci coonob liggéey ba ca attekaay ba di waaja a dallu ci yoor-yoor mu ñëw daal di fëgg buntu këram ba mu ko fëggee Zulkifl alayhi salaam tijjil ko Iblis daa di koy gaaral boppam ne ko man dey dama néew doole te magal. waaye li am mooy samay jegeñaale dañu ma tooñ jël samay àq te yow yaay atte diggante nit ñi ma bëggoon nga atte ma ak ñoom zulkifl alayhi salaam xamal ko ne ko dégg na li mu ko wax te dina ko bàyyi xel waaye na dem daje ak moom ca attekaay ba incha allah ba zulkifl delloo ca attekaay ba mbokk ya mu xaar góor ga ba sonn gisu ko ca ëllëg sa ca yoor yoor ca waxtu wa mu waree dallu mu déggaat kuy fëgg buntu këram zulkifla alayhi salaam daal di ubbi mu doon góor ga nga xam ne moo fa ñëwoon ca démb sa zulkifla alayhi salaam ne ko waaw ndax waxuma la woon démb ñu tase ca attekaay ba iblis wutum lay ne ko man dey ñi ma ko seqal dama leen a wóoluwut bis bu ñu tasee ca attekaay ba ba nga jox ma dëgg ci seen kaw dañu koy nangu ci sa kanam waaye bu ñu la wonee gannaaw dañuy delluwaat jëlaat samay àq zulkifl alayhi salaam mbokk yi genn kàddu rek la waxaat góor ga bàyyil ba ñu tase attekaay keroog jooju zulkifl alayhi salaam jotuta dallu noonu la gontoo ak coonoom ca attekaay ba mu demee mu xaar góor ga ba waxtu wàcc jot mbokk yi gisu ko mu dellu këram ca ëllëg sa ba mu xëyee zulkifla alayhi salaam jox ndigal waa këram ne leen buy dallu ci yoor yoor bu ko kenn yee te ku fa ñëw di fëgg bu ñu ko ubbi ba yoor yoor jotee góor ga dellu siwaat ñëw fëgg buntu këru zulkifla alayhi salaam waaye kenn ubbilu ko bi mu xamee ne dañoo lank bañ ko tijjil mu wut as ndoll su nekkoon ca miiru kër ga daa di fay jaar moom iblis ba mu duggee mu dem ca zulkifla alayhi salaam fa mu nekkoon di nelaw ca néegam zulkifla alayhi salaam mbokk yi yeewu ci ay nelaw gis ko ci kanam bi mu ko xoolee gis ne bunt yi ci kër gi yëpp tëju nañ terewul moom mi mu mën a agsi ci biir néeg bi ca la daal di xam moom zulkifla alayhi salaam ne ki mu ko seqal du kenn ku dul iblis laanahullah zulkifl alayhi salaam daal di ko ne yow dey doo kenn ku dul noonab yàlla bi iblis tontu ko ne ko wax nga dëgg lu ne def naa ko ngir nga mer waaye taxul nga mer looloo tax ma ni naa jaay doole dugg ci kër gi mën naa am su ma ko defee loolu dina la merloo allahu akbar mujahid nee na ginnaaw xew-xew googu la ko yàlla tuddee zulkif ndax lañu ko sasoon ci bëreeg boppam ba ñàkk a mer matal na ko ca na mu gën a rafetee subhaanallah yàlla na yàlla musal ñu ci pexem iblis te kattanal ñu ba lu ñu sasoo suñu digganteeg moom borom bi subhaanahu wa taala ak doomu aadama yi ñu matal ko allahumma amin di leen dig dajee ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama mubashirin wa mundirin mubashirin